farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fil baabi saalis fil adabi wal fadaa'il. wa qaala aydan saaxibul wasiyya muxaatiban libnin lahu maziyya shammir ilaa makaarimil axlaaqi xaalisal a'maali minan nifaaqi alladaba alladaba thumma alladaba wa huwa an taburra umman wa abaa wal amma wal ammata wal axal kabir wa shaykha inna shaykha bil birri jadir wa kullu man sama alayka tukrima wa kullu man saghura anka tarham kon sëriñ bi radiyallahu anhu comme niñ la ko waxoon dañuy jeexal bi weesu mu ne wa qaala nee na aydan ba léegi saaxibul wasiya boroom dénkaane ga kooku mooy kan ak kan la doon dénk mu ne mu xaatiban xaalam nekkoon koo xam ne mu nga doon euh, xutbaal di mone di wax ak lépp nin doom lëhu boo xam ne ñeel na ko masi ya boroomu may mooy mooy doomu jullit ñépp ndax ñépp da ko boroom xam-xam ñépp ay doomam lañ moo tax moom euh, ki nga xam ne moo moo def lii nag mooy kan hein kan mooy borom wasiya goog mooy ash-Shaykh Muhammad ibn al-Lamin ibn Muhammad al-Majlisi ash-Shanqiti bokkoon ci Shanaqita yi ci Mauritaniens yi waaw radiyallahu ta'ala anhu moom nag mu ngi gën a àddina ci gàddaay yonente bi alayhi salaam 1170 génn àddina la la 1256 mu dëppoog lan gën àddina àddinaam mooy juddoom mu ngi dëppoog 1757 ci atum Grégoire daal di génn àddina 1840 ci atum Grégoire kooku mooy Cheikh Muhammad ibn al ibn Muhammad al-Majlisi ash waaw radiyallahu ta'ala anhu moo bind benn xasida la boo xam ne Eh, ci 36 bayt la yoo xam ne da ci dénk abnaul muslimin doomi way jullit ñépp waaw wépp way wommatu yàlla yu ama am solo yoo xamante ne ni ku mel ni a cheikh ibba ibn muhammad ali ibn ni'ma moom itam almajlisi ash-shanqiti daal dina koy shara ci bughyatu raghibin fi sharhi nasihati hamman ibn al voilà fil birri wal adabi wa makarimil axlaaq moom moom moo def chara bi di Ibbah ibn Muhammad Ali al-Cheikh ibn ah, Ni'ma al-Majlisi ash-Shanqiti rahmatullah alayhi daal dina koy chara loolu muy lu am solo léegi nag Serigne bi radiyallahu anhu loolee kookee def di al-Cheikh Hamad ibn al-Lamin ibn Muhammad al-Majlisi loolee lam ca wax ndax loolu mu ngi ko wax rek ci njàll beenu téere ciy wam bi ay ay ay ay way la def ay poème ci njàll benn bi la indi lii lii sëriñ bi di wax nii nga xam ne fa la ko jële gis nga gis nga xam nga waxoon naa la lii xoolal rek fu ne daanaka fu ne ngay lay jële voilà lii moo lay may xam-xam lii moo lay may xam-xam waaye tëju naan man man daal saay fii laay yem li ma am Sénégal gii ku ma ne yow xamoo li ngay wax rëy ñooñu ngay liir xo liira mu delloo la ci ñoo xam ne ñii wa nga a Sakandari al imam ibnu Ataillah al Ghazali delloo la ay ñii Shanaqita yi delloo la Maroc fu ne ci bilaadul islam fu ne mu delloo la fa ndax loolu mooy l'islam ra mooy xam-xam rahimun bayna ahli mu mu njurukay la diggante ñi ko am ñoo bokk ndey bay amuñu ay kii ñuul naag weex na fii laa bokk ak man fi ma bokk xanaa bu ma jàngee feneen kooku koy wax lëndëmu iblis niiru iblis moom muur xolam bi kaa inan man kaan ka koy wax ak ku man di doom ak nu kaalaam man di toll wala nu ay babu sa man di guddee voilà kon nag mu ngi noonu léegi nag lan la wax sëriñ bi ne kooku de nee na muy kon a Cheikh Hamad ibn al-Lamin ash-Shanqiti radiyallahu anhu mu ne nii la ko wax lii lépp nag li muy wax fii ba fi ñu daanale sànq bi ñu koy jàng loolu lépp boo demee noonu la ko ragalee noonu la ko wax mu ne shammir ila makarimil axlaaq mooy préparer la waajalal jóg ci lu gaaw jëm ila makarimil axlaaq yi jëm ci teg daagee jikko yi nga xam ne yonente bi alei saa salaam nee dañ maa yónni ngir li utammima makarimil axlaaq ngir ma mottali teg daagee jikko yi mu ne gaawal yow sama ndoom mi may dénk yow sama cam si may dénk gaawal nga ci makaarimul axlaaq ci teddaangee jikko yi te loolu mooy jikko yonent bi alayhi salaam moom mi nga xam ne bu doon makaarimul axlaaq ab néeg la moo féete kaw néeg ba ca kaw la de déedéet moo leen féete kaw loolu moo tax yonent suñu borom ne ko wa innaka la ala xuluqin azim yow yaa ngi ci kaw plafonné jikko yu kawe yi ta mag moom rasulullah mu ne kon alayhi salaam gaawal yow sama yow sama ndoom jëm ci makaarimul te teddaagee jukko yi boo koy def nag xaalisal a'maali minan nifaaq bépp jëf boo jëf nanga nekk koo xamante ne nii danga koy setal danga koy nekk loo xam ne danga koy setal ci li nga xam ne mooy ak naafiq waaw mu ne nag léegi mu ne al adaba al adaba mu ne al adaba al adaba mooy maa ngi lay dénk boo seetlalee say jëf ci ak naafiq mooy di def loo xam ne dafa wuuteeg li ci sa biir yow di def loo xam ne dara ngir nit ñi kontaan wala déggtal wala yooyu sori lool yëwénalal sellalal say jëf ci naafiq al adaba maa ngi lay dénk li nga xam ne mooy ay teggin al adaba maa waxaat ko ndax amuk solo fumma al adaba ba léegi maa ngi lay dénk ay teggin wa huwa te mooy an tabur ra ngay baaxe di jëf lu baax umman jëme ci sa yaay wa aban ak sa baay wala amma ak sa baay tex muy sa frère papa magam wala rakkam wala yooyu wala ammata ak sa bàjjen wal axal kabiir ak sa mag bi nga xam ne mooy sa mag la yéen a bokk ndey ak baay wala yéen a bokk baay wala yéen a bokk yaay waaye boo la mag kookuy del del tegginul ak jëme ci moom wa shaykha ak ki nga xamante ne mooy kilifa la mag la paa la moo la mag ci ay at yu bari inna shaykha wa rawatina sëriñ ki nga xam ne sëriñ la boroom xam-xam la bu ñu naw ci diine nitu yàlla la kooku rawatina moom wa cheikha kooku it boole ko caw inna cheikha dëgg-dëgg sëriñ bi wala ki nga xam ne mag la bil birri ci jëfe yiiw ngir moom jadir ku ci yelloo la ak ko koo yelloo te gis nañ xar yiñ gisoon ci sunanu imaamu Tirmidi yi wees doon wax bu dee magee noonu kese rawatina ki nga xamante ne mooy ki nga xam ne a cheikhul murshid ki nga xam ne mooy ki nga xam ne moo lay teg ci yoon mu ne wa kullu man sama alayka tukrimu wa kullu man saghura anka tarhamu képp koo xam ne moo la féete kaw sama moo tax asamaan ñu koy woowee samaan mooy li la féete kaw ku lépp képp ku la féete kaw tukrimu ah kooku na nga ko màggal te loolu day delluwaat ci xadiis yi ñu doon wax ci jotaay bii weesu wa kullu man saghura képp koo xam ne moo la jën a féete suuf ci ay at anka dégg féete la suuf wëllif la tarhamu koog na nga ko yërëm loolu yëpp day delluwaat ci xadiis yi ñu léegi nag bi sëriñ bi waxe lii lii la jële ci moom lii nii boo demee noonee la ko si Cheikh Hamad ibn al-Lamin ibn Muhammad al-Majlisiyu rahmatullah alayhi noonee la ko ëndee ci wasiyaam ngoog dénkaaneem ngoog mu def ci doomu jullit yi léegi nag sëriñ bi radiyallahu anhu bi paree lii mu ne huna intaha tamthilu ba'di ma alan falnansarif li dhikri ba'di ma batan mu huna fii nag intaha la la jeexe tamsiilu misaal yi ma doon joxe di joxe ay misaal ba'dima alam ci lenn li nga xam ne moo feeñ ci ay jikko ay eh, tegginu biti fii laa ko yemale fii la jeexe léegi nag lu des fal nansarif nañu wëlbatiku léegi ah man bàmbaat yéen ñépp radiyallahu anhu nañu wëlbatiku li zikri nag di tudd fii may tudd fii baax bi lenn li nga xam ne ma batan mooy ci teggin yi nga xam ne dañoo nëbbu ndax waxoon na leen ay teggin dañ koo xaajale ci ñaar la da daymaani fa ki nga xamante ne nii mooy ad-Daymaani di ki nga xam ne moom lay def moom lay topp téereem bi lay way nii muy al imaam al-Yadaali ad-Daymaani mu ne woon adabu zaahirin ma'a al-insaani wa adabu al-baatini ma'a rabbil waraa mooy euh, bu njëkk bi teggin bi nga xam ne dafa feeñ bi nga xam ne moom ngay am ak mbindeef yi ak nit ñi ak adabul baatin li nga xam ne tegginu biir ak yi nga xam ne moom ngay amal rabbul wara boroom mbindeef yi kon bii di ñëw nag ñu dugg ci li nga xam ne moom la sëriñ bi radiyallahu anhu di wax ci li nga xam ne mooy yi nëbbatu mooy teggin yi nga xam ne dafa nëbbatu sa digganteeg sa boroom la loolu problème xol la affaire xol la ana nan ngay comporté woo ak nan yow en tant que jaam noon nga war a nekk ci àddina bi ak sa borom tabaraka wa bu ñuy tëj lépp dinañ wax li nga xam ne moom la al imam al